mooy ak ndu ak ndox ak ndox dugg ko wal iyaazu billah in huwa moom mi nekkul illaa nadir loolu xuppaatekat lakum ñeel leen ndax nekkawu ngeen ci lu baax lu ñu leen di bégale yéen waa Quraysh bayna yaday nekk na nag ci sama kanam adabin shadid bugal mu tar moo xam ne moom la borom bi ne mooy ñëw ci seen kanam bu ngeen ko gëmul lii la leen waxoon keroog bi mu leen woowee ci montagne ba ne euh, euh, xëy woo leen ñoom ñépp ñu ñëw mu wax leen ne leen lii lii la waxoon bayna yaday azabin shadid léegi ba abu la tabban lahu daal di jëm na ko wax ko wax ju ñaaw ja kon lii la leen loxo li laay bi wax muy suuratu saba aaya quarante-six mu ne wa qaala taala wa qaala ta wax na taala boroom bi nga xamante ne nii moom moo kawite yéegul mu ne inna fi xalqi samaawaati wal ardi wa ixtilaafil layli wan nahaari la aayaatin li ulil albaab allaziina yazkuruuna Allaha qiyaaman wa qu'uudan wa alaa junuubihim wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samaawaati wal ardi rabbana ma xalaqta haaza baatila rabbana ma xalaqta haaza baatilan subhaanak al imaam fii fii la yemale affaire afsa <laughs> ah, eh, <laughs> ali imran ba mais <laughs> moom fii la ko yemale <coughs> al imam rahimahullahu taala kon nañ jël li mu wax waa ah, gis nga day jël ci aay yi li nga xam ne eh, moom moo ko ci kii léegi mu ne wa qaala taala mu ne borom bi nga xamante ne nii moom ba léegi mooy ki kawete yéegut neena inna fi xalqi samaawaati wal ard nekk na ci mbindum asamaan yëpp di woote ci di di xalaat ci mbindum borom bi waaw waaw inna fi xalqi samaawaati wal ard nekk na ci mbindum asamaan yi ak suuf yi waxtilaafi layli ak jàllarbe ko ak wute gi nga xam ne moom la guddi gi wan na xaari ak ak bëccëg gi di jàllarbe ko wuteewu bu bii demee beneen bi ñëw mu ne loolu nekk na ci la ayaatin ay màndarga yu rëy yuy wone kattanu borom bi ak ki nga xam ne moo ko fi def la ayaatin ay màndarga yu mag a mag a ci ne waaye ngir ñan li ulil ngir ñi nga xam ne ñooy boroom al albaab borom xel saalu xel yu sel yi te teey te leer waaw allahu akbar boroom xel yi léegi mu ne ñooñu ñoo ñooñu ñoo ñam ñooñu nga xam ne ñoom lii daa nekk ay ay ay ay aaya ngir ñoom mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yadkuruuna dañuy tudd allah borom bi di ko fàttale ko di ko tudd di mentionner le nom d'Allah mais di ko fàttale ko waaw qiyaaman ñoom moom ñooy les les les zikreurs waaw az-zaakiriina allah yadkuruuna dañuy tudd yàlla qiyaaman fekk ñu taxaw dañuy tudd yàlla fekk ñu taxaw di julli wa qu'udan wala ñu ngi toog bu ñuy toog ñu ngi tudd yàlla ci seen position julli yépp waaye wa ala junubihim wax ci seen wàll seen wet waaw salli qa'iman lii la sayyidina rasulullah waxoon sayyidina imran radiyallahu rahmatullah alayhi radiyallahu anhu eh? bi nga xam ne ci la doon wax ne baasuur moo ko daloon ñëw di jàmbat yonent sallallahu alayhi wasallam feebaru jàngoroy kajoor eh? hémorroïde mu ne ko salli qaa'iman fa in lam tastati' fa qaa'idan wa in lam tastati' fa ala janb mu delloo ko ci aaya bi lan laa loo xoon bee paase gis nga ne alquran ak sunna bi nga xam ne kenn maru lay tàqat waaw mu ne ko salli jullil qaa'iman coowooral taxaw waaw fa in lam tastati' boo demee ba yow manoo position taxaw bi borom bi moo ne wa qumu lillahi qaanitiin boo demee ba manoo lool na nga julli nga jékki mooy nga toog. qu'ud wa qu'udan daal di ñëw wa ala boo manul loolu mooy nga jullee sa wet waaw waaw léegi mooy ñi nga xam ne ci seen position yëpp dañuy ja dañuy sant seen borom di ko fàttale ko di ko tudd bu ñu xëyee nekk ci seenum liggéey ñu nga taxaw moo xam liggéey bu ñuy toog ak lépp ñu nga ca li ñuy liggéey waaye teewu leen connexion ak seen boroom di tudd seen borom saa su waaye bu ñëwee ba sonn ba toog ñu ngi tudd seen borom tamit saa su rek bu ñëwee bay tëdd sax bala ñoo tëdd dinañ def ah, ah, yi nga xam ne di tudd seen borom yooyu yépp nag yonentu waaye saa saam dañu koo jàngal ci azkaar yi nga xam ne moom la doon def te imaamul Nawawi mi rahimahullah dajale na ci loo xam ne ab téere lu ko tuddee al azkaar nga xam ne jaam bi fu nekk ana lan la yonent way doon wax moom bam ci tollee ngay wax loolee waaw ku nekkoon alladina yazkuruna allah ñooy yàlla di sant seen boroom di ko tudd di mentionner son nom ci julli ya ñuy def wala sikkar ya ñuy def ak seen làmmiñ ak seen cër ya qiyaaman ñu nga taxaw wa qu'udan wala ñu dëju wa ala ak seen wet ya waaw Allahu akbar wa yatafakkaruna te ñuy xalaat nag mu ngo fii xalqi ci mbindum asamaan wal ardi ak suuf bindu asamaan yeeg suuf ñu naan eh, suñu borom maa xalaqta hada batila waaw borom bi bindoo lii caaxaan de képp ku jàpp ne borom bi daal moom entreprise yu caaxaan biñ wax waaye yow mi naan bal yooyu yooyu. loolu xanaa dara newu ci ku jàpp ne daal mbirum caaxaan ak tëral caaxaan a fi ne <laughs> ñii xam seen borom moom tamit nii ñoom dañ naa rabbana e suñu borom <clears throat> maa xalaqta hada batila dëgg-dëgg bindoo lii ñu gis asamaan yi suuf caaxaan ci neen noonu kese ay waay <laughs> waay waay booy defu leen ci neen noonu ci caaxaan ak ak ñeen kese na caaxaan di dox subhaanaka waaw waaw daq di fii ci boo géeju borom bi waaw ngir yàlla sori sax di xalaat xalaatu nekk ñoo xam ne dañoo jàpp ne lool caaxaana tax ñu bindoo yàlla tere ñu nekk ca caaxaan ja di ca participer subhaanaka gàcc nga alaamaa ki def ki ki lii waay waaw foofu la ci yem mu ne Aali Imraan dañ cee teg faqinaa adaaban naar ah te nga musal ñu fegal ñu mbugalum sawara mu ne mooy aay cent quatre-vingt-dix bi ah mooy aay cent quatre-vingt-onze bi bokk aay cent quatre-vingt-onze la mu ne léegi al imaam an-Nawawi mu ne wal aayaatu aaya yi nga xam ne ñooy wax hmm? ci bari na wal aayaatu léegi mu ne wa qaala ta'ala yeneen laaya ba léegi boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat mu ne afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibaali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadakkir fadakkir innamaa anta mudakkir fadakkir innamaa anta mudakkir borom bi tabaaraka wa taala di wax ci suuratul Ghaashiya suuratul Ghaashiya voilà fay bii moom soriwul waaw bii kay soriwul moom <laughs> moo fi laaj nag benn question damaa woor <laughs> fay saay <laughs> yow looy bu ma fi laaj benn damaa woor allahu akbar <laughs> mu ne fa afala yanzuruna mu ne kon borom bi nga xam ne <laughs> moo kawe te yéegut nee afala yanzuruna waa ñoom xanaa duñu xool de xalaat xanaa duñu xool jëme ilal ibili ci géléem yi nga xam ne moo doon moyen de transport arabe yi bi gëna tedd bu ñu xamoon waaw kayfa anaka anaka ruufi eh, xulqat la ko waroon bi binde am ay caractéristiques yoo xamante ne nii yu spécifique la yu giléem am te rab yi nii waane moom da cee wéeti waaw waaw mooy la locomotive du du du du désert waaw mooy daanaka mooy train wu bi moom moom xam nga désert bi suuf si day nooy mais gëléem nu man di loolu garaawul moom loolu mën na jàll waaw du ngiru du dem bañ ne ah ngiroo na de waaw mooy pan na du pan ci ci ci ci ci ci désert bi ay caractéristiques yu rëy yu ko borom bi defal ak biir bi lim ko defal nga xam ne ak a mën a denc ndox waaw moo tax mu mën a dund ci ci ci yu mel noonu nga xam ne moom ndox di naan tout le temps loo sonalu ko nga bu naanee bu baax a baax mën naa toog lu yàgg benn toq du ko naanal waaw te yow mi ko yor boo ko lojee ba génn ci mooy ndox ma ne ca biir mën nga koo jëfandikoo afala yanzuruna ila al ibili kayfa xuliqat waay waay ñoom ndax duñu xalaat di xool xool bi di xalaat ci seen gëléem yi nga xam ne fu ñu bëgg a dem rihlat ash-shita'i was-sayf seen tukki yi ñuy def di dem Sham fi nga xam ne mooy Yemen ngir seen commerce du dox ci lan à travers lan ci xawaafil yi seen caravanes yi nga xam ne ay gëléem lay ay gëléem moo koy composé ay borom bi leen tàggatal loolu lépp te mu ëpp leen doole foofu manoon leen a mbëkk tànk bennum sabo ñoom ñoom ñu al waaye borom bi tàggatal leen ko ak li mu def ci moom ay waaye ndax duñu xool ci moom ni mu binde lool waaye naka lañ ko bindee naka la ko borom bi binde wa ila samaa'i waaye ñuy xool tey xalaat ci asamaan si nga xam ne moo leen tiim kayfa rufi'at naka la ko borom bi yëkkatee nii bi ghayri amalin tarawnaha ci loo xam ne amul ay poto yoo xam ne yéen seen bët yaa ngi koy gis waaw mu ne wa ila al jibaali kayfa nusibat waaye nañu xool tey xalaat toog bi xalaat nañ toog moo tax toog gi xalaat daa am solo toog kumbaay bi rumbaay bi kumbaay bi tëll tëll àddina kese bu dee di ñëw doo yëg li xew waaw moo tax toog di waxtaan ak sa njegenaay di xalaat loolu dafa am solo wa ilal jibaal waaye nañuy xool tay xalaat ci montagne yi yeneen tiim rawatina Quraysh ñoom Qayqaan ñoom Hira ak yu rëy nekk foofu yëpp ah kayfa musibat naka leen borom bi sampe waaw def leen ñu nekk ay pont ci kaw suuf mel ni ay pont yoo xam ne dañoo nekk ci kaw suuf si noonu rek hmm? Allahu akbar na ko borom bi sampe wa ila al ardi kayfa sutihat nañuy xool tamit ci suuf si di ci fàttaliku di ci xalaat nañuy xalaat ci suuf mbind mi ko boroom bi bind kayfa sutihat waaw ni nga xam ne noonu la ko boroom bi daal di defe mu dal ci ñoom tàlli ah ñu mën a nekk ñoo xam ne dañ ciy mën a teg seeni mbir la hmm? di ci teg seeni bagage di ci teg seeni marchandise di ci tabax seeni li nga xamante ne mooy seeni hôpitaux ak yi nga xamante ne moo jëm ci seeni wàllu am am ak yooyu ak seeni kër seenu dalwaay waa loolu duñu ko xalaat ñoom ah allahu akbar dafa feeñ dafa feeñ di leen xalaat ci lii te xam ne lii am ko fi def te ko fi def nag mooy allah alhayyul qayyum alladhi lam yalid wa yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad waaw kon nag mu ngi noonu mu ngi naan lépp lu dul ki lii dafiy jóge kon nag bu leen jël seen xol yeeg seen lépp jengal ko jëme ko ci ñoo xamante ne nii ñoom dañ fiy jóge bés bu leen dara wor waaye de leen fàttaliku seen boroom di à travers li nga xam ne moom la fi def mu delloo leen di seen boroom waaw suuratul Gaashiya muy laaya bi nga xamante ne ni mooy laaya dix-sept bi ba laaya vingt et un bon bon fa zakkir innama anta muzakkir allahu akbar kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa qaala ta'aala afalam yasiiru fil ardi fayanzuru al aaya suuratu seydina muhammad suuratul qitaal mu ne ba léegi borom bi nga xamante ne nii moo kawe te yéegul waaw afalam yasiiru mais ndax gaa yi duñu dox voyage yi def un tourisme utile ba ku ko defee fil ardi ci suuf fayanzuru ñu xool ak seeni gët waaye ñu xool ak seeni xol bañ ak seeni xel di xalaat kayfa ana naka rek kaana la nekkoon aqibatu alladhina min qablihim ñi nga xamante ne ñoo leen fi jiitu woon seenu mujj pour xam ne kon fii lam la doon wax ne bunt bi <laughs> wa fana'id dunya nga xam ne ndekete gaa yi fi jaaroon ñëpp jeex nañ waaye wallahi baadu jumaaw baadu naax nañ saay jumaaw ñoo mbooleen seen kenn newat kayfa ana kaana la nekkoon aqibatu mujjee mujjeentelu issue wu finalité wu alladina jeextaa jeexitalu alladina min qablihim ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitoon waa Quraysh waaye ñoom waa Quraysh la doon bu ñun waa ñi xam ne la 1444 de l'hégire 2023 ñu ngi tam ñu xam ah ñi fi jiitu woon ana lañ mujjee woon ah. Imaam An-Nawawi nag rahimahullah ne rek afalam yasiru fil ardi fayanzuru ngir delloo ñu ci xalaat bi mu doon wax waaw loolu la ci istishhaad loolu la ci jël loolu la ci soxla ak waaye suñu borom liñ ci teg noonu la wax kayfa kaana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alayhim walil kaafiriina amsaaluhaa mu ne waaw wër leen ndax du ñu wër kaw suuf xool dem leen farlaaw ndax dem leen xool Firawna temps yi xam nga ñu la naan moom ñu ngi koy indi fii musée du musée du Louvre beneen bi la waaw musée Paris ren jii de toute façon dinañ fa indi nee nañ Firawna Ramsès <laughs> waaw exposé ko yow mi waral loola dem Égypte demal foofu ngir mu jàngal la tourisme yooyu dafa baax waaw demal nga xool boo borom bi def na nga nekk de passage de à Paris euh, fàtte naa ban la la la la lañ war a indi hein néew Ramsès mooy momim waaw waaw léegi hein bu borom bi def na la nga nekk passage de Paris def ko waaw kay le avril l'exposition ouvre du avril au septembre 2023 vous pouvez réserver votre visite de Ramsès à la Villette waaw Villette là <laughs> waaw Ramsès et l'or des pharaons à la Villette noonu lañ ko tuddee Ramsès ak oru pharaon yi Firawna yi boo demee Villette fële ca Paris Paris ta diñ ko fa fekk waaw kon mu ngi noonu le 7 avril kay leen mu ñëw tay la la tay le 3 avril mooy samedi ah la ñuy indi Firawna fii ci réew mi <laughs> yow bu dee de passage def ko nga doxal lii suñu borom wax afalam yasiiru bu dee borom bi def na nag yow yaa ngi ci dëkk bi fii man koo def dara terewu la koo def man nga koo dem def ko jaamu yàlla la demal xoole Ramsès réserver li gaay wax waaw moo gën nga dem Las Palmas noonu rek di naanub neex ab <laughs> am mbeex ak ak nekk ñu sàggan ci géej yi foofu bu dee ne nekk foofu xam ne yéenu kese la waaw <laughs> waaw nga dem mu jàggal la ngay xalaat ci yàlla kii nii moo doon di yàlla naan ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayri nita du dara ay ah, kii moo doon wax naan ana rabbukumul a'la man maay seen borom bi dina a kawe ah, moo tëdd nii kii la kii la quoi kii la néewam tëdd nii kii moo doon wax naan alimtu lakum min ilahin xayri ku dul man mu ngi nii ñu koy exposé nit ko seet si di ko wër di xool te yëgul luy xew non génn ko Égypte andi ay milliers de kilomètres mu ne woon mooy yàlla ah ayna aljababira ayna aad wa ayna ashaabu Luut wa ayna Samuud wa ayna Firawna ha anta ha huna ya Firawna ha ndeke yaa ngi kii la waroon bi wax loolu yëpp gis alquran ni mu la ko doon nettalee loolu lépp mu ñëw ci yow nga ne kooku moo tax ñaari nit nekk nañ di def benn mbir xaaji ñoo bokk sax ku nekk la muy def mbir kese la ñoom ñaar bokk di def mais kee ci jële keneen ki moom mu ngi ci ténèbres ya kee moom mu nga ca kaw asamaan ya moom xam nga ne ku dem ci exposition boobu ngir lii al imam di wax fii al quran di wax fii afalam yasiru fil ard waaw moo gaa yi lan moo leen teree daal di wër voyage ci suuf si waaw ba xool mujjante lu ñi nga xamante ne nii ñoo leen fi jiitu woon suñu borom ne dammara allahu alayhim borom bi daf leen a rajaxe daf leen alak mu ne walil kaafiriina te gis nga yéefir li dund ci kaw suuf yépp nag c'est de l'actualité pour ñoom amsaluha ñeel na leen misaal bu mel ni mi ma ak ñu mel ni moom muy Firaw ci kaw sax ñu ne moom mooy Ramses voilà que <laughs> Ramses mooy Firaw <laughs> ndax ci Firaw nay la bokkoon par soxna Firaw na ab tur la rek ab kii la ab ab ab ab comme ni ci ñu am république fii mu ne du turu kenn président mooy képp ku fi toog moom doy tudd Firawna yi noonu la woon <laughs> voilà. ku ma doon nekk buuru Égypte temps yooyu Firawna lañ lay woo ku ma la nekk buur euh, Kajoor la ñu doon damel lan joor ngoo ngi làcc damel lañ ko mais est-ce que mooy le premier des damel mukk <laughs> duñ ne dammel rek nga foog ne benn waay kese la nekk bawal teeñ teeñ nga foog ne benn waay kese ba sa nekk bi yëpp Firawna c'est comme ça moo tax faraa'ina yi léegi nag <laughs> ñu bari dañ ne moo Ramsès mii nag moo bokkoon ak Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam <laughs> wallahu ta'ala a'lam léegi daal mu ngi nii xam nga ne ñu ma wax naan benn mbir bu ñaar nit di defandoo ki nga xam ne moom lii moo ko yóbbu ci musée lii moo ko yóbbu ci yu mel noonu tourisme bu mel noonu lay def moo ko yóbbu ah ah diisee ah moo ko yóbbu ci fa nga xamante ne nii bassin de Saqqara ak yooyu dem di xool dem ca waa Samud ashabu rasi wa Samud kooku xam nga ne kooku moos wuute naa ki nga xam ne daa dem rek ngir féexal nii mooy. ki dem noonu ngir euh, lu dagan nii kese waaw ci lu dagan mais ka dee mooy yàlla ku nekk moo tax innamal a'malu binniyat daal di dikkaat waaw moo moo moo mooy li nga xam ne mooy mooy supaapu mooy fondement wu lépp mooy xadis boobu moo taxoon mu ubbee ko moom al rahmatullah alayhi léegi kon al imam mu ne <laughs> kon loolu suratu sayyidina muhammad la sallallahu alayhi wa wala suuratul qitaal yi dañ ko koy woowee mooy euh, laaya diis bi laaya fukkeelu laaya ba mu ne al aaya mu ne wal aayaatu fil baabi kasiira waaw aaya yi nga xamante ne ñooy wax ci buntu bi ñu nekk hein moom kasiira dañoo bari waaw dañoo bari waaw léegi nag mu ne wa min al ahadith léegi pare na ci laay yi mu ne wa min al bokk na ci hadith yi yi ci bunt bi ci tool bi ci toolu ñu sell ñi garab géey dig baabu di fàttale kook liñ ci wax yépp mu ne nag garab googu nag ndax waxoon nañ la tool bi toolu ñu sell ñi al ndoxu alquran la mooy alquran ak sunna jox na la ci alquran lenn léegi sunna mu la ciy indil ci xadis yi mu ne kantaa xadis yi alxadisu saabiqu mooy xadis bi nga xam ne moo romboon mooy xadis numéro soixante-six mu ne alkayisu man daana nafsa <laughs> mooy xadis ba doon wax alkayisu man daana nafsa ki muus mooy ki nga xamante ne nii daal moo taggat bakkanam teg ko wommat ko ci loo xamante ne nii moo neex boroomam tabaraka wa daal di koy xisaab teg ko léegi xisaab ko loolu nag waxoon nañ la bu ñu ñëwee ci xadiis boo xam ne ñëwoon nañu ci <laughs> dañu ci romb muruural kiraam romb ko ànd ak i teggin bu soobee suñ <laughs> borom tabaaraka wa muy romb gaa yi teraanga ya waaw <laughs> kon nag te waxoon nañ la xadiis bi